di suuratil malaayika ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim summa awrasnal kitaaba alladiina istafaynaa min cibaadinaa fa minhum zaalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum saabiqun bilxayraati biidnillaah zaalika huwal fadlul kabiir ci laay bii lañu yemoon ci jataa bii ñu génn bi fanweer beek ñaar balaa boobu bi boroom bi naan innamaa yaxsha allah dëgg-dëgg kiy ragal boroom bi tabaaraka wa taala min ibaadihi ci jaami al ulamaa ñooy boroom xam-xam raxmatullaahi alayhim lool moo tax seydina ar-rabii ibn anas radiyallaahu anhumaa doon wax ne ki nga xamante ne nii moom lam yaxsha rabbal aalamiin mu ki nga xamante ne nii moom ragalul borom bi tabaaraka wa taala kooku moom du boroom xam-xam ak lu ko gaay mën a jiiñ mooy boroom xam-xam bi tax ñuy wax du kooku moom moom manu la doon kooku man lam yaxsha allah fa laysa bi aalim ku ragalul boroom bi dëgg-dëgg kooku moom du boroom xam-xam te loolu moom la boroom masaalik radiyallahu anhu way ci muy wax ne inna lam yaxsha rabbal aalamiin laysa bi aalimin wala wafna alfunuun mu naan inna alladi waaja nga xamante ne nii lam yaxsha ragalul rabbal aalamiina borom bindee fi laysa nekkut mukk bi aalimin ci boroom xam-xam walaw afnal funuun même bu doon dafa jeexal fànnu xam-xam yépp da cee dëju peeg ko waaye bu ragalul borom bi mooy xamul tus loolu moo tax yéeféer yi nekk ay juhaal même bu dee ne dinañ dem ba ca weer wa dinañ dem ba ca galaxie fu leen neex waaye ku man loolu lépp réere borom bi nga xam ne moo ko tàggatal loolu lépp te waxoon ne maa leen tàggatal li ci mbooleen li ci asamaan yi suuf yi lépp tukkee ci man mu réere kooku kooku kan moo ko gën a sànku amul de kon nag euh, laay biñ mujj woon mooy bi su borom borom naan summa ginnaaw bi awras naa ma donale alkitaaba téere bi di alquran waaye donale gëm téere yi jiitu woon yépp ma donale ko kan ndax téere yooyu yépp alquran moo leen ëmb muy tawraat ak injil zabuur ak suxuf yépp ak yeneen yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp alquran da leen a ëmb suñu boroom daal li ñu koy donale ngan la ko donale alladina ñi nga xam ne stafayna nee na moom lañ tànn ñoom lañ belli min ibadina ci suñu jaam yi di xeetu seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa minu am na ci ñoom zalimun li nafsi xam ne dafa tooñ boppam daal di koy weddi loolu benn wax la boo xam ne moom lañ gisoon bi weesu ko ne mooy yéeféer bi am ñu ne mooy naafiq bi la voilà mooy naafiq bi de toute façon ñoom ñaar ñëpp zalimun ku ci nekk ci ñoom dañoo tooñ seen bopp am ñu ne mooy ki nga xam ne gëm na sax waaye day def ay bàkkaar yoo xam ne mooy yu ndaw yi quoi bàkkaar yu ndaw ci lay ne moom moom da bari le kooku mooy zalimun li nafsi am ñu ne déedéet mooy ñi nga xamante ne nii mooy ay bàkkaar yu mag la ñuy def waaye nag tuubuñu ci waaw kooku moom mooy borom bi mooy ci machi a borom bi lay tegu borom bi mën naa def kenn ñaanal ko mu borom bi jéggal ko wala sax moom mu am lu mu defoon lu tax mu jël borom bi tine ko ci loolu jéggal ko wala sax kenn ñaanal ko kenn defalu ko dara borom bi daal di koy jéggal wallahu ta'ala alam mu ne am na ci ñoom wa minhum sabiqun bil muqtasidun koo xam ne moom mooy li ëpp moom ci yu baax yi lépp lu muy ne waaye léeg-léeg nag mu def lu dul noonu leen wa min wa am na ci ñoom saabiqun ñoo xam ne dañuy ñuy njëkkante bil xayraati ci yiw yi bismillaahi ci yàlla ak nam nam man ak bëgg-bëggam ak ndigalam daalika mu ne lii nag daalika loolee huwa moo alfadlul kabiru mooy ngëñaa lu màgg gi gu màgg gi te rëy de mu ne jannaatu mooy lan mu ne jannaatu ay ay këru àjjana la adnin yoo xam ne yooyu sax la yadxuluunahaa ñoom ñii ñépp bu dee ñu ne que euh, zaalimun li si mooy kiy def bàkkaar yu ndaw yi wala yu rëy yi borom bi jéggal ko ak muqtasid ak ñoom ñépp mu ne kon ñoom ñoom ñépp yadxuluunahaa dinañu dugg aljanay sax yoo yële bu dee ñu ne nag non zaalimun li nafsi mooy yéeféer beeg mooy kon ñaar ñi ci mujjul mooy la ñuy wax muy muqtasidun ak saabiqun bil xayraat mu ne dinañu dugg aljanay sax yoo yële de yuhallawna fiihaa dees na leen fay solal a fiha min asawira ci li nga xamante ne nii mooy ay takkaay lay doon yoo xam ne yu ñuy am la foofale di ko fa takk ci wurus min dahabin ci wurus wu sell walu luwaan ak yoo xamante ne mooy mooy pierre précieuse yoo yëlee nga xamante ne mooy ci yu gànjaru yoo yële xeer yu gànjaru yoo yële takkaay yoo yëlee walibaasuhum fiha xariir te la nga xam ne moom lañ fay sol mooy dañ fay ay takkaay ci wurus ak yi nga xamante ne mooy ay jamaa lu ko raw ak yi nga ak loolu wax yi nga xamante ne nii nag wali baasuum kantaa yére ñu fay sol fii haa ca biir xariirun suwaala waqaalu buñ leen fa dugalee nag ñu naan alhamdulillah waay waay mbooleem cant yi rek dellu na borom bi la ñeel de alladi moom mi nga xamante ne nii adhaba anna alxasan moo li nga xam ne mooy njàqare gi ñu naroon a dal way defoon tey bu ñu ci borom bi jéggalul woon tey jii ay woy tey mettitu allaaxira gii taxawaay bu guddub yii tey bu borom di nga xam ne moo ñu ci musal waaye ad adhaba anna moom moo ñu dindil yóbbul ñu dawal ju wëllif ñu li nga xam ne mooy njàqareek safara gi nga xam ne moo ñu naroon a dal ay waay borom boobu waay waay ñu ngi lii mooy comme ca saar yële rek wa qaalu alhamdulillahi alladi hadaana li hada comme mi ñi nga xam ne moom lañuy ñuy tëjee ak bi ñu gisoon keroog rek ne gaay buñ leen kiiwee yépp ñoom ñépp ci suuratu zumar mooy buñ kiiwee ñu naan alhamdulillah mooy ju mel noonu mu ne kon wa qaalu ñu naan alhamdulillah cant yi mbooleem cant yi dellu na te moom rekk la ñeel lillaahi borom bi la ñeel alladi mi nga xam ne adhaba moo ñu dàqal wëllif ñu an naa wëllif ñu alxasana li nga xam ne mooy njàqare gu yi ñu wax ci yooyu yépp inna rabbanaa dëgg-dëgg suñu borom de la gafuurun aji jéggalaakoon la shakuurun ki nga xaman moo ñu jéggal suñuy bàkkaar shakuurun daal di ñuy santal li nga xam ne mooy lenn lu yu yu yu baax yiñ jotoon def alladi borom boobu mooy yi nga xam ne dëkkale ñu wàcce ñu fii daaral muqaamati kërug saxuwaay gii muy ajjana min fadlihi ci ngëneelam kese la nag kenn du kenn yaakaar ne say jëf moo tax nga mérité ajjana amul loolu amul comme yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax ne amul kenn lan yudxila ahad ah ahadan minkum amaluhu aljanna amul kenn koo xam ne ay jëfam moo koy dugal ajjana ñu ne ko ba ci yow mu ne ba ci ma lu dul borom bi daal di may sëmbartal ci yërmandeem gu yaatu gi kon moo tax ñu ne min fadlihi ci ngëneelam kese la wàccee dëkk lu ñoo kërug saxuwaay ji di aljana de yal nañu ci borom bi boone amin la yamassuna fiha nasab mooy ne fii nag ñu dugg nii ci aj ci ajjana gi coono dootuñu fi dal de coonooy lan dépense gu du tas comme ca àddina waaye it ay waxi kesew kesew ak ñëw sa bopp bi tëju ndax am na yu xew wala tàgg nañ la diw ak coonooy eh, même nelaw rek léeg-léeg da ngay nelaw sax far sonn nelaw <laughs> yi bare loolu nge ne lool du ñu fi dal de wala yamassuna te du ñu dal nag te du ñu laal fiihaa ci àjjana ji kërug sax sax waay ji luxuuba li nga xamante ne nii mooy mooy dem ba yokkit quoi toqi mooy loolu du ñu dal de nga xamante ne nii boo ñëwee yow toog amoo dara loo def nga toog moo tax gars yi même bu ñu liggéeywul nii bu ñu liggéeyee ne dañoo sonn dañoo soxlay vacances ñu jox leen ni vacances ñu toog toog toog après amatul comme que dañuy toog nag xam ne daal nekk toog bi kese moom yoratu ko quoi dañuy ñëw ba tokki mu ne yooyu yëpp nag coonooy bu ñuy liggéey ak tokki bu ñu nekkee <laughs> ñàkk liggéey nga xam ne mooy li nga ne doomu aadama daal ay mbiram moo yéeme moom bu la bëgg bu liggéey bi mettee mu ne ci coono yi ci nañu uti nag daay dañoo war a jox ay vacances quoi ñu jox ko vacances mu toog ci kër gi wala génn dem doxantu ji ne day vacances ji dem Las Palmas wala fu ma neex dem ca Île de Saloum xool xool xool bu yàggee nag toogaay toogaay bu metti boobu muy toog nga xam ne deful dara comme nga dafa tomboon di def dara day mujj sax toq ci mbir mi mu ne lool lépp nag duñu dal fii ci àdd ci àll ci àjjana ji mu ne wal lool mooy ñi gëm yàlla mu ne wal la walladina kafaru ndaal ñi nga xamante ni dañu weddi borom di tabaraka wa taala lahum dina leen ñeel bu keroogee naaru jahannama safaraw jahannama la yuqda alayhim leen fa doggali fa yamuutoo ñuy ñuy faatu mukk mooy mbugal nga lum tar tar tar ci leen kaw kenn du leen du leen doggali ñu faatu wala yuxaffafu anhum te kenn du leen wàññil mbugal ma leen di dal min adabiha te kenn du leen wàññil du leen woyofal min adabiha ca mbugalum safara kenn du leen ko wàññil kadhalika naka nooni nag najzi lañuy faye kulla kafuur bépp kéeféer rek képp koo xam ne suul ko tu jëf nga kaafir nga weddikatu borom bi tabaaraka wa taala ki xéewal nga nii lañ lay fay ëllëg rek mu ne waxum boo leen gisee nag ca safara ñoom yastarixuuna fiihaa ñu nga yuuxoo ñoo ñoom waa safara di yuuxooy walloo yi nan lañ koy waxe naan rabbana ee eh yow suñu borom lii xéewal la mooy ne ñenn ci ñoom gëmuñ woon ne sax yàlla am na waaw ñoom dañ buñ leen mose ñaa athéisme lañu ay athée lañ gëmuñ dara seen bopp lañ gëm ak seen seen xam-xam ak seen man-man ak seen kàttan ñu ñëw fii borom bi def ñu nangu banaan ko rabbana ee eh suñu borom tudd turu borom bi loolu xéewal gu mag la bu leen borom bi defal ndax yërmandeem moo leen fekk ci biir waaye du yërmande gi leen gi musal safara waaye nag yërmande gu mag la ñu naan rabbana ee eh yow suñu borom axrijna waay waaye ñu ngi lay ñaan nga génne ñu fii ci safara dellooñu bu ko defee naamal ñu jëf saalihan delluwaat ñu waaye ca àddina bu ko defee ñu jëf saalihan yiw la nga xam ne moom lañ ne ca kaw suuf doon ko jëf ci yu bon waay waay delloo ñu ñu jëf lu baax foo vëlee suñu borom ne lañ awalaw nu'ammirkum waa man xanaa man du mayuma leen woon guddaloowuma leen woon seen fan maa loo xamante ni yatadakkaru man na cee fàttale ko bi fàttale ko te gëm gis yi ma fi def ci kaw suuf mu war maa gëm fii ca la ma leen yokkaloon seenu fan man ka nga xam ne tadakkara manoon naa fàttale ko ba waaru ba génn ci kéeféra wajaakum ba pare ma tegal leen ci yéen yokkal naa leen seeni fan ba pare defal leen xel yoo xam ne ku nekk kuy xalaat war ngaa mën a xalaat ba xam ci sama nekk-nekk man borom bi ak li wéetalee gëm ma man tazakkara wa jaakum ba pare nag mu dikkal leen an-naziru ki nga xam ne mooy xuppaatekat bu mag bi di yonent bi alayhi salaatu wassalaam njàngaleen dikkal leen nit ñi ëndil leen ko mu dikkal leen ngeen ñëw weddi ko ba pare ba ñëw safara naan génne ñu bu ko defee ñu dem defiwaat leneen lu baax loolu du ne fa duuqu aywa mos leen mbugal mi ngeen ne fama li zaalimiina du ñeel ñi nga xamante ne ñooy tooñkat yi bokkaalekat yi min nasirin kenn ku leen di dimbali tay de loolu du moom la sëñ mi doon wax wa arghabul ashyaa'i lil amwaati raddun ila dunya ma'al hayaati li gën a xemmeem lu ñu faatu da nekk yéeféer mooy ñu delloo leen àddina bu doon benn tiers sax boo xam ne dinañ ci def lu baax lu leen di jariñ dinañ ko def bu buñ dellooye waaye kenn du leen delloo loolu la ñu boroom dëgg-dëgg bi alimul